ginnaaw bi sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, ñu ngi woon ba tey ci rëyu zam'aan fi mawlidi sayyidi bani adnaan sallallahu alayhi wa sallam bu euh, cheikh seydi alhaaj malik ibn usman alayhima rahmatu wa ridwanur rahman euh, ci suñu jotaay bi weesu gisoon nañ benn wàll goo xamante ne ba tey ci gën a adduna yenente bi la doon abi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ñu gisoon ne ci buntu suubu suubu euh, loolu day firndeel maanaam ne nit ku ne maanaam ne yenent bi sallallahu alayhi wa dafa war a dafa war a bàyyi mu wax ci biiram maanaam comme yenent bi alquran moom moo ñu wax ne wa'lamu anna fiikum rasulullah na ngeen xam ne yenent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ci seen biir maanaam waxul ne ñu ngi seen diggante maanaam ñu ngi ci seen environnement mais daf ne ñu ngi seen biir kon nag Euh, yenent boobu sallallahu alayhi nekk suñu biir dañ ko war a dundal ci suñu biir loolu moom moo tax yenent bi sallallahu alayhi wasallam euh, ak fàddoom am na fépp ba mu def ci xolu soppe yi foofu moom moom mu ngi dund foofu sallallahu alayhi wasallam te bu dundee ci xol yi maanaam daf ci ganewaat àdduna dafay wëlbatiku nekk koo xamante ne day euh, day dund ci cër yi bu dundee ci cër yi dund ci xol yi dund ci xalaat yi dund ci doxalin yi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam moo tax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam xattaa bu dul woon dara du dara sax maanaam du deñ di dund sallallahu alayhi wa sallam ndax koo xamante ne sam njàngale mi ngi fi say wax ngi fi say jëf a ngi fi say lépp a ngi fi jógewuloo fi gisoon nañ nag euh, fi mu naan daawoo daawoote na ar-ruhbaanu yi mooy rabbin yi ñooñu maanaam ñoom ñoo doon woote sax an jaanaa dikkee nañu mu bii noonu dëgg bu wér gi te biir am ne ñoom dañ daan wooteel yenente bi sallallahu alayhi wasallam te saa ñu tay ko sax ñett taabaati taftaloona doon na tegaloo alxawaatifu euh, xawaatif yi moom mooy euh, yi nga xam ne dañuy wax te duñ leen dégg te duñ leen gis bopp comme ni ñu wax gisoon moo tax téléphone ñu naan ko xaatif li saxiini ñeel ka ji aji rëy ji lewet ci jikko bihaa ci sababu gane àdduna boobu yonent bi sallallahu wasallam ci guddi googu xal na ci la rote alkawaakiba alkawaakibu biddiw yi maanaam planètes yi maanaam biddiw yi musriqaatin nii aji jolli ci leer kama li nga xamante ne xal la noonu la wàccee almalaa'iku malaaka yi lil xasiini ngir borom taar bi rek kawe gi sallallahu wasallam te ci guddi googu wala diwaani ñeel na pays ya mooy palais yu buuru Kisra ya maanaam Kisra buuru Rome yi mooy l'empire byzantin wa shurufati ak seen couloir ya nga xamante ne foofu la seen maanaam instance yu mag ya ñoom bis boobu amrun maanaam ñeel na leen amrun mbir shahirun bu siiw te moom mooy dañoo màbb wal mazillat te toroxtaangeeg euh, ñàkk nguur lil yi ñeel na ko ko dëkkaale dëkke woon mooy Kisra maanaam ne saxaaba yi radiyallahu anhum ñoo leen folli biyaa ci sababu gane adduna boobu yonent bi sallallahu alayhi wasallam maam ci guddi googu niiraanu fursin safaray furs mooy perte yi haamidaatu nekk na aji giim wamaanil bahri te ñeelatul woon ndox mu bari mañ amee woon ci géej gi maanaam seen ndox mu bari mu ñu yoroon mimma am ci ndox moo am ne ma en mbay aji mañ doon jaamu mooy aynu saawata nga xam ne da doon ball rek bis boobu dafa jékki-jékki géem seen tàkk-tàkk bi nga xamante ne pendant mille ans ñu ngi ko doon jaamu musul woon fay jour bi yent bi sallallahu alayhi gane àdduna daa jékki jekki fay maanaam comme quoi bu dëgg ñëwee rek caaxaan day neen bihaa ci guddi googu day sababu àddunaam googu am na ci la onke Allah aynu ko ñu rëbb ka te muy Iblis xam na ne Iblis du benn yoon boobu rek la la maanaam bi mu njëkk onk maanaam mu yuuxu yuuxu bu méttee métti ne musiba dal na ko mooy biñ ko njëkkee rëbb biñ ko rëbbee biñ ko dàqee fii yàlla bi boobu moom na yuuxu bu méttee métti keroog bi yonent bi maanaam biñ ko ëmbee foofu tamit yuuxu na yuuxu yuuxu ba nga xam ne gars yi dañoo dajaloo ni waaye lu xew voilà waaw wa anna ra'ayna al-la'ina al-habba yahduruhu junuduhu wa huwa rihilun min as-sadaq voilà maanaam euh, dégg nga euh, gars yi ba mu yuuxoo jooy jooy yu metti euh, di di di di yëngatu di di di ngir njàqare gu tër gu tar yi ñëw maanaam junuudu iblis maanaam armée yépp armée iblis ñoom ñépp ñu ñëw fekke si ko na ko waaye lu dal mu ne fa qaala waylakum ya ummati xumilat fi hadhihi durratun min ahsana suwar suwar yi ah yéen eh, tey tey gaa yi gaa yi gaa yi tey xew-xew am na parce que rek ñeel na leen ndax tey ji dañoo ëmb ci nga xamante ne mooy wurus ngalam gu mag ga kooku moom bu ñëwee la ma bëggoon yëpp moom moo ko yàq waaye bi mu ganee àdduna daa yuuxuwaat ndax xam nga ba tey bokkut ëmb nañ ko mooy ganeegul àdduna ba léegi mais bi avènement boobu xewee daa yuuxuwaat keroog bi ñu yéen yónnee yonent bi sallallahu alayhi wasallam yuuxu même yuuxu boobu la yuuxu war gaa yi ñëw waaye bi sóoratul Faatiha wàccee tamit même même chose la def waaye yuuxu waat yuuxu bu métti boobu ne fii saar bii moom non bii moom bii moom moo gën a catastrophique lépp parce que événement bii moom parce que voilà saar bi wàcc moom moom day sauver ñëpp moo tax dëgg-dëgg iblis suñu noon dëgg la maanaam vrai noon noon noon bi ñu am mooy iblis voilà après iblis beneen noon bi moom mooy bakkan bi sa bakkan après nag ñeneen ñi nga xamante ne ay noonu yàlla lañ doog cee teg mais iblis moom mooy noon bu mag bi bu mag bee mag a mag voilà te caractéristique am moom mooy ne mboolem lu la neex yow maanaam loo xamante ne yow sa xéewal la rek maanaam ndax vrai noonu rek définition noonu ci boppam mooy loolu maanaam mooy koo xam ne mbooleem li baax ci yow maanaam bu xamee ni am na lu baax ci yow lu yegg rek moom même bu fekkoonte ne ngi ci Eldorado bi gën a maanaam moom nekk na ci jamono jooju ci ci tiis bi gën a rëy maanaam da ngir rek ne am na lu baax lu la yegg yu yegg ci say ci yow rek loolu rek maanaam moo koy mooy day tax mu fàtte xéewal yi nekk yëpp nekk ci naqar gi gën a kawe waaye tamit mboolem loo xamante ne lu lay gaañ la bu yëgee ni mi ngi yegg ci yow moom ci coono bu mu mën a nekk musiba bu mu mën a nekk da koy fàtte nekk ci mbégte bi gën a kawe ngir jëmmi rek ne ngir jëmmi rek ne yow yaa ngi ci nag yaa ngi ci naqar am na lu la dal loolu mooy noonu Iblis nag moom la moom noonu la mel ak bakkan bi tam ak àdduna noonu lañ mel maanaam parce que de toute façon ñaari possibilité rek am mooy soit da koy raay raayal après li nga bëgg yëpp nga am ko maanaam ci jamono jii nii mais que après ci ëllëg yëpp alkande tegu ci wala boo nga rigoureux ak moom après lan après yow nga nga nekk ci teraanga mais nag yéen ñaar mënoo leen bokk teraanga. te li tax bu dee bakkan mu gën a metti moom mooy ne fi mu sax la maanaam moom siège la siège am ci xol la ne maanaam foofu moom mooy mooy siège siège social am maanaam mooy ci xol la ne loolu moom moo tax mu naqaree di jënd te comme niñ ko gise woon yaakaar naa ci jotaay bi weesu la euh, maanaam bakkan ni mu neex naqaree xeexal mooy maanaam ni mu naqaree éradiquer carrément ci nit mooy rek tey boo jëloon benn donju orange nga bëgg a vider ndox mi ci ci nekk ba mu jeex tàkk te dara doog ci defati loolu noonu la naqaree xeexal te looy régler ci àdduna bi yëpp looy problème boo bëgg a régler rek régler ko ci sa bakkan mu jeex maanaam moom mooy lan mooy sooy xeex ak maanaam boo bëggee par exemple alalu adduna maanaam neen wooy adduna alal adduna nangam alal seytaane la nangam xeet yooyu yëpp maanaam bul ko xeex ci biti xeex ko ci sa bakkan yow maanaam boo ko reyee ci sa bakkan rek bu la neexee nga jël alalu adduna bi yëpp du la gànnati maanaam looy xeex rek lu mu mën a doon rek yow xeex ko ci sa biir bakkan soo ko ci xeexee rek après effet bi ci biti dootul amati dootul mën a tam amati yow effet loolu maanaam loolu nag lépp la lu mu mën a doon dégg moo tax euh, biha ci barke gan àdduna yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci guddi googu rujumun ay jum maanaam yoo xamante ne dañuy sànni maanaam ñuy jame te rambat jam na ko ah maanaam euh, li shayaatin ñeel shaytaani ak sutuni yu bon ya xam ne mënatuñoo wàcc ci kaw suuf salil asnaama laajal xërëm yi xal ndax nu gisat njettuñu leen bi raxmin ci toroxtànge zawul awsaani boroomi xërëm yi bis booba fii diinin ñi ngi ci nooteel maanaam buñ leen noot wa diinin ak toroxtànge li ma ngir li nga xamante ne rek fii jaw fiha moo nekk ci seen biir insha'u sha'rin insha'u fi sadd sha'rin aw way nga xam ne ñoom seen biir xërëm yi ci seen bopp ñoom ñoo doon way bis boobu maanaam ci seen biir lañ doon déggee way la maanaam biñ ñëwee laaj leen waaw lu xew yu tarribu boo xamante ne dana bégloo ndig bu kawe kulla bii diinin képp koo xamante ne boroomu tawxiid nga di wéetal yàlla wa diinin ak jaamu yàlla lu xewal ndax kat xërëm ya dañoo ñëw saa yu ñëwee fekk leen ñu daal di ma daanu gaa yi bu ñu jëlee taxawalaatal leen bu ñu ñëwaatee fekkal leen ñu daanu nag gaa yi dañ leen laaj la mais lu xew ñu ne mu jaawe woo ñuy aji tontoonte saa ili aji laaj ya maanaam ña leen moomoon leen laaj naan al asnaamu xërme naan mazawa ana lan mooy li nga xam ne yu miilu ko moom moo leen di jénguloo wadumtum te ngeen di sax rek fi rukkuu ni ci ci ci ci max bu maam saa bu ngeen daanu saa bu ngeen tegaatee ngeen daanuwaat lu xew ñoom ñu ne hey fa muftaxirun ku néew doole daal bi muftaxirin di euh, ci ku néew doole ne moom yu naa bi mu koy woo maanaam kuy woo koo xamante ne da ngay da ngay woo ndimbal ci koo xamante ne daa néew doole te yow nga néew doole yéen ñaar ngeen ànd ñaar ñu néew doole rek a ci nekk yow daa afu dañuy furandiku maanaam ku am doole ak ku am doole buñ jàppalantee doole bi day yokk ku am doole bu dimbalee ku néew doole da koy génne ci problème bi mais ku néew doole ak ku néew doole ñoom ñaar bu ñuy jàppalante dañuy yokk problème yi rek loolu lay wax ni yow daa afu day yokk day fulandi boo xaw ak ak néew dooleem fii kulli seen ci jamono ju ne ñoom loolu lañ tontu moo tax waa amul at ba yegg gàllankoor ñun at booba su ma topp shahrun weer wa su ma yow yawmun ci bés ba ataa dikkee na fii ci moom ci waxtu woowu yëpp alhuda ki nga xamante ne moom mooy ci euh, euh, jëmmi njub mooy ki nga xam ne moom ci jëmmi boppam mooy jëmmi njub sallallahu alayhi wasallam maanaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy alhaadi mooy ci jiit jubalaate moom ci boppam mooy mooy njub bi. comme ni nga xam ne noonu la alquran noonu la koy alquran maanaam melalee ne maanaam ne alquran ci boppam hudal lil muttaqina maanaam mooy jëmmi njub ngir ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi ragal yàlla yeneen bi noonu la xarmoo ko woni moom mi sang-sang yi moo tax sururun mbégte gi nga xam ne moo nekk ci bis ba fii sururin mi ngi ci biir mbégte bi nekk ci weer wa fii sururin nekk ci biir mbégte ba nekk ci ba lépp mbégte la waaye yi dul te ab xew la boo xam ne feet la bu mag boo xam ne duuna moo féete kaw ayaadul uyuuni feetu boolem doomu aadama yi nit ñëpp façon feet yi ñuy feetu yëpp yëpp yëpp bi ci gën a màgg mooy feet bi nga xam ne moom moo am ci benn adduna yonent bi sallallahu alayhi wasallam voilà mooy comme li ñu waxoon te bu fàttaliku ne mooy suñu ruuxul maani wal bayaan ci sabaati ahruful furqaan boobu rek voilà naka la baabul wusuuli wa man ataahu fa wa man ra'aahu baabul wusuuli wa man ra'aahu fa umruhu iidun ka iidil fitri moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mooy buntu yegg ci yàlla képp koo xamante ne nag dem nga ba jàkkaarloog moom yegg si nga ci moom xamal ni léegi nag sa dund jeex na tàkk léegi seet rek ngay dund bis bu jot seet la weer wu jot seet la at bu jot seet la comme ni nga xamante ne jullit ñi bu weeru koor jeexee ni ñuy bëgge ngir ni jaamu nañ yàlla ba pare korite jot na ngi feetu maanaam mbirti googu nit koo xamante ne dafa dem ba yegg ci yenn bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ba yàlla wan ko ko à partir du jour boobu noonu yeneen jouram yépp feet lay doon comme jour korite yeneen jullit ñi rabiul ci weeru lool maanaam mooy rabiul awal weeru gàmm googu waxtinaa di bisu altine fii ci la ganee àdduna moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam te lii shahirun siiw na ci bi amil fii li ci atum ñay wax yow man bi bis bi nga xam ne ba'da nuuni ginnaaw juróom fukki fan maanaam nuun maanaam mooy lim bi maanaam cinquante jours après événement boobu euh, bi ñu bëggee màbbal kaaba gi ba picc ñëw ci lu amee boo tax wa mawlidu ci gane àdduna yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi nekk na ci sharafun ak teranga wax xiirun ak tànneef fa fit ta'zim moo tax nekk na ci màggal gën adduna yent bi boobu nag sallallahu alayhi wasallam in jaaxu génnuk ak sujjóot ah, maanaam maanaam in jaaxu euh, mooy euh, voilà faju assu assujuuni aajo yi maanaam aajo yi yëpp day faju mais nag euh, lii condition bi moom mooy mu tegu ci sunna maanaam dara lu bon nag saa barka bañ saa dara lu diine tere bañ am ndax gàmmu ci suñu boppam bid'a la maanaam yent bi ñu defu ko salaatam saxaaba yi radiyallahu anhum defuñu ko ñoo ñooñu seen ay taalibe defuñu ko ñooñu seen ñeneen taalibe yi defuñu ko gàmm bi njëkk njëkk njëkk njëkk am ñu yu ko ci kaw suuf buuru Erbil moo ko defoon Irak ci cinquième siècle bi ginnaaw gàddaa yent bi sallallahu alayhi ginnaaw ga nag borom xam-xam yi rafetlu ko ñu koy def fu ne ci àdduna bi voilà gàmm moom maanaam depuis cinquième siècle la fu nekk ci monde musulman bi ña ngi ko fay def voilà mais dañ koo rafetlu waaye da damay condition mooy lu bon dañ caa dañ caa rafet lu xaraam bañ caa dugg ala waawee sururul muluki euh, lali buur yi mooy seen gàggunaay yi mooy seen trône yi laaa neen la ko jufulul ak ndërmeelu wan najmul kufri wan nag biddeewu kéeféer nag zu nahsin mi ngi ci ay mu muhiinin ak toroxtaange wa nazaat te xëccoo na sax ak tuyuuru picc yi kaza naka noonu wala suñu jaay àll yi li xam naa ne ñeel ki nga xam te mooy aji fees di ñeewante ak mbëggeel ñoom ñëpp ñëwoon nañ maanaam. Euh, bis boobu kenn ci ñoom nanguwul woon a def dara sa morom ñu ñëpp di di feetu gane àdduna yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu nga xam ne yakunu dana ne nag ridal xatini di ngërëmal ka nga xam ne mooy aju fees dell yi ñeewante moo tax li saanul qadri lànginu ko dogaluk yàlla kat dëgg-dëgg naa daa woote na jihaaran ca kaw bi yii ne kat yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ixtasat jagleel nañ ko naa suñu xalima mooy xalimatu saadiya radiyallahu anha bi duni ca lu njëkk maanaam ca lu njëkk la yàlla tànnal kan moo war a nàmpal yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu soxna sa Halimatu Saadiya radiyallahu anha léegi nag euh, mu war a tàmbali ci di lim maanaam ne boo bëggee xam yenente bi sallallahu alayhi wasallam parce que yii yëpp dafa màgg ci moom maa maanaam dafa événement bu réy réy la mais li nga xamante ne moom lay tegtale moom lay junju dafa am ay affaires yu am am solo yoo xamante ne boo ko xamee ci yenent bi sallallahu alayhi bi nga xam ne lii lépp jombut ci moom mu ne bii ci barke ci yàlla bi sallallahu alayhi wasallam taaba ci la dëppale tuub al ilahu moom buur yàlla bii ci bii bi nga xam ne moom rekk mooy buur bi ñu war a jaamu moom ci la nangulee tuub maanaam dëppalee tuub ala abina ci suñu bàyyi mooy maam Adama parce maam Adama alayhi salaam bi mu lekkee garab gi biñu nekk bu ko lekk mu dem lekk di ko lekk ko euh, yent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam moom moo tax yàlla nangul ko tuubam ah maam Adama comme bi ñu ko tabaxee noonu ba defar ko bi ñuy koy yëkkati moom xamoon na yeneen bi sallallahu alayhi wasallam parce que loolu moom moo tax bi mu njëkk ko wax. Euh, bi mu njëkk euh, jóg dafa wax euh, dafa jóg gis turu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk ci kaw aras ñu bind ko ci euh, mu jóg jóg boo xamante ne comme ku comme ku ku ku néew doole bu jógee di daanu loolu daf kaa def ñetti yoon bi muy jógaat nag mu daal di wax allah allah allah laa ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu ci la amee doole taxaw moo tax loolu moo gën ci jotaay maanaam boo toogee wala yooyu noonu di jóg loolu moom moo gën ñaan bi nga xam ne moom moo siiw ci xiyaarul ci ci euh, majlis mooy binaan subhaanaka allahumma wa bihamdika euh, astaghfiruka laa ilaaha illa anta boobu noonu ñaan boobu nga xamante ne xadiis la bu euh, bu ñu raxal mais jëmmi xadiis boobu buñ fàttali ko mooy xadis bi imaam muslim waxoon imaam al bi mu ko waxee xadis boobu mu ne ko ay la def ci am maanaam xadis boobu dafa am sikk ba mu ne ko mu fóon loxo bi waaw ah, imaam muslim fóon loxo imaam al fóon tànk bi ak mbagg mi ba pare ne génneel sa làmmiñ bi ngay nettalee wax yeneen bi sallallahu alayhi mu fóon ko yow mi nga xam ne yow yaay ustaasu ustaas yi yaay sëriñu sëriñ si te yow yaay docteuru xadis ak sikkam yi ci nekk maanaam xaalis boobu la woon maanaam kon dafa am sikk waaye amma moom aadama ni bii nii bii moom amul sikk euh, te moom aadama moo tax ba mu lekkee garab ga parce garab gi nga xamante ne moom la lekk en fait symbole garab gi moom mooy adduna bi rek ñu mel parce que comme garab mooy sajaratu kaw ni tur yàlla yeeg melo yëpp ci garab googu lañ ne mooy jëm yenent bi rek sallallahu alayhi yu baax yeeg yëpp maanaam ci garab googu la ne maanaam moo tax alxuraan day joxe symbole garab di wax ne xam nga garab euh, comme étant fruit bi nga xamante ne ci la lépp maanaam mooy li nga xam ne ci la lépp di maanaam mooy joxe fruit yëpp tukki ukulaha kulla hin bi izni rabbiha day joxe fruit yëpp ci ndigalu boromam te loolu la tuddee kalimatun tayyiba maanaam kaddu gu teey gi baax bu sell bi te mooy baatu laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ne asluha sabitun car maanaam aslu bi maanaam mooy racine yi dañoo sax ci suuf si waaye wa far'uha car yi nag ñi ak sistament ñi ngi ci asaman ba pare ñuy joxe période bu nekk ci année bi dañuy joxe ay fruits moo loolu mooy turu yàlla yeeg melo loolu nag euh, maam Adama bi ñu ko bi ñu maanaam yow garab googu soo ci dal soo ko maanaam ñaari possibilité nga am mooy yow sa garab parce que comme ñépp la maanaam nga jëmbat ko nga am possibilité jëmbat ko soo ko jëmbatee da ngay mujj maanaam tur yàlla yi ak melo yi nga di ko màggal ci sa biir di ko activer ci sa biir di ko dundal ci sa biir bu ko defee jikko yu baax yi jik nga di ko ràngoo jikko yu bon nga di ko sori Euh, sauf que àdduna bi ni muy doxee noonu maanaam mooy mooy mooy mooy makaarimul axlaaq yi jikko teraangay jikko yi te moom mooy ngëm yàlla ak yi ci aju euh, soo ñëwee détourné ko maanaam boo ci boo ko daggee maanaam def ci loolu luñ lay tere dangay dangay dangay indi benn désordre ci àdduna bi maanaam moo tax jikko yu bon yi nit ñi di def yëpp day indi désordre ci adduna bi boo gisee àdduna bi bari problème jikko yu ñaaw yu nit ñi rek la bis bu xataa sax boo leen seetloo li ñuy wax naan ay dérèglement climatique bi ñuy wax yépp mooy ne nit ñi rek ñoo fi nekk di polluer xam nga xar yeeg nag yeeg bëy yi picc yi ñoom defuñ dara nit ñi ñoom ñoo nekk di di polluer euh, te kon yow soo laalee ci affaire bi rek day day day indi day day day léegi nag turu yàlla yi ak meloom yow soo koy ràng soo koy activé ci yow maanaam le fait nga boo moo tax ñu naan wala taqraba ay sajara garab gi bu bu leen ko laal mooy yàlla lii mu tëral ni ordre bi nii lay doxe bis boo ko laalee rek maanaam def lu bokkut ak lim la wax rek nga gis mu indi problème voilà alors que euh, moo tax yiifir bi moom li muy def moom mooy moom day da ci jural moom au garab gi mu bàyyi ko ci verdure bi muy jur moom daf koy wowloo ba pare daf ko tàkk-tàkk loolu moom moo tax nga am possibilité xam nga garab soo ko bàyyee mu naat nangam nangam da nga dem tool am da ngay am tool am ajjana mooy ja ajjana soo ko wowalee def ko taalukaay maa matt nga am safara maanaam kon ñaari possibilité yooyu rek nga am ñaari possibilité yooyu nga am mooy nga activer nga dundal ko donc tur yàlla yeeg melo yi nga dundal ko ci sa biir parce que yow yaay àdduna bu mag boobu yaay garab bi ci boppam mais bu ko laal maanaam dee ko dundal sinon soo ko bëggee dagg nga dagg ko ba jeex nga def ko nga rey ko def ko matti après mu nekk safara maanaam mooy yow ci sa jëm bopp moo tax ñiy dem safara ñoom ci seen jëmmi bopp ñooy combustible bi loolaa tax alxuraan ne euh, ne wattaqu naaral lati waquuduha an-naasu wal hijaara ragal leen safara bi nga xam ne ñi koy mooy nit ñi ci seen bopp maanaam ñoom seen bopp ñooy combustible kon yooyu loolu lu mat a bàyyi xel la moo tax moom aadama alayhi salaam li li mu li dagg garab gi ci moom mooy comme ni ko waxee ci ñaari jotaay ci ginnaaw mooy wàllu lëndëm gi maanaam nit ñu bon ñi nga xamante ne ñoo nekk ci ndiggal ginnaawam bi maanaam ñoo ñoo yëngatu mu laa mu laa de dagg garab gi borom subhaanahu wa ta'aala dabaatal ko. moo tax euh, Sayyid Muhammad ibn Arabi radiyallahu anhu ne man de yeneen bi def maanaam man de wax dëgg yàlla bu doon man may maam aadama parce que maanaam mais day waxee waxu aarif maanaam ku xam dëgg waxee wul waxu ku xamul maanaam bu dee borom xam-xam zahiri yi mais kese ñoom bu ñu comprendre xaqiqa yi nekk ci ginnaaw loolu yëpp mais moom dafa ne bu doon man de maay maay maam Adama bi ma yàlla ne bu laal garab bi damay dem ma non seulement damay dagg garab gi lekk ko. kii bi kii bi mais damay lekkaale xob yi ak datt yi lépp laay lekk lu mu bàyyi dara ñu ne lu lu tax mu ne ndax damaa xam ne yàlla daf ko décrété woon nag bi mu bind avant même mu koy amal daf ni woon malaaka yi inni jaaru fi ardi xalifa suuf si laay def wutal ko xalifa maanaam moom aadama o maanaam moom prédilection am nekkul woon nekk àjjana déedéet prédilection mooy mu ñëw nekk ci suuf si incarné turu yàlla yi ak nelaw yi maanaam kon moom lekk gëm lekk garab gi munu woon a ñàkk léegi mu ne nag te li tax nag ma narkee boole dàtt yeeg xob yeeg lépp mooy gane àdduna yenent bi sallallahu alayhi wasallam ndax bu dul woon maam Adama bu lekk toon garab gi yenent bi sallallahu alayhi wasallam doon toon gane àdduna voilà te comme que loolu rek jar na ko moo tax bu doon mën a moom loolu yëpp laay boole def parce que yéen bu ko defee yent bi ñëw sallallahu alayhi wasallam mooy bii ci barke yenent bi nag sallallahu alayhi wasallam zunnuuni boroom jën wa alxuraan dafa tuddee zunnuuni mooy boroom jën wa mais saahibul xuuti lañ ko alxuraan tamit tudde wala takun ka saahibul xuuti iz naadaa wa huwa makzum maanaam kon saahibul xuuti mooy boroom jën wa mais du bépp jën bu ne moom mooy moom la wax xuut xuut benn façon jën la mooy baleine ngaata moom mooy jën moom mooy mooy xuut nga xamante ne moom rek maanaam boo xoolee ci jën yi moom mammifère la maanaam moom du bokkul ci reptile yi maanaam du poisson comme yéen moom mammifère la moom euh, ak ni mu ngandee ni mu toll ak yeneen ak yeneen jëmmu jën boobu moo tax boo seetloo te moo tax histoire maanaam film la quoi symbole la parce que buñ ci mën a taxaw mais maanaam kii la ko nu tuddati cax la quoi maanaam xoolal histoire Seydina Xadir alayhi salaam ak yent yàlla Muusa ñoom alxuraan bi muy wax ne euh, yent yàlla Muusa ak mbindaanam bi def ni ñoom xuut lañ amoon maanaam balen lañ yoroon léegi nag imaginer baleen nan lañ koy jaloo di ko yóbbu di ko déplacer ainsi de suite et que baleen boobu noonu nan lañ ko wàjje ba après war koo reere après moom ci boppam mu dund duggaat ci géej gi ak yooyu yëpp maanaam géej gi mu dugg mooy géeju yent bi xaqiqatu muhammadiyya sallallahu alayhi wasallam mooy majmu al bahrayn bi ñuy wax foofu ñaar ci ñaari géej yi dajee mooy yenent bi ci boppam parce que baatu majmu al bahrayn ci boppam boo ko xoolee mooy muhammadu rasulullah maanaam ñoom ñoo tolloo ci oriental maanaam ci mooy 454 valeur orientale voilà maanaam loolu di nga mën a am aperçu bu baax ci lan moo tax loolu ba pare yeneen bi saa sallam wëlbatiku ne kooku noonu boroom jën wa ka jën wal naa wan noonu mu génn kooku man ak maanaam bu leen ma ko gën a ne laatu faddalu ni ala Yunus ibn Matta bu leen ma ko gën a ne parce que justement moom fa mu nekkoon ci ci suufu a suuf ak jën wa maanaam boobu xeetu jën ñoom ñaar maanaam ak fi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon fa kaw a kaw a kaw a kaw maanaam même même même point bi na maanaam ci suuf ak infiniment jëm ci kaw foofu ñoom moo tax mu ne bu leen ko gënal tomb boobu nag mooy tomb nuun bi hmm? naan nuun wal xalami ak xalima bi wa ma yasturun ak li ñu bind yëpp mooy salaatu faatiha bi ak ak yenn maanaam euh, maanaam ay symbole yu bari la moo tax yéen ci yàlla Yunus alayhi salaatu wassalaam maanaam nekk ku ku màgg màgg ba pare moom yaayam lañ koy askanale comme Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ak yéen ci yàlla Isa ñoom ñaar seen yaay lañ leen di askanale yu askanalewu seen baay. xam nga Cheikh Ahmed li tax Cheikh Ahmed Tidiane maanaam mbokki baayam yaayam yi la baayam papam hmm? kii tamit noonu la yonent Yàlla Isa ibnu Maryama la yonent Yàlla Yunus ibnu Matta la comme niñ ko gisoon yaakaar naa ca Alxuraan maa rëbb boo gisee Alxuraan suy wax Ummul Quraa lay wax ndey di dëkk yi waxul baayu dëkk yi Makka buy wax Ummul Kitaab lay wax ndey di téere ji waxul abu kitaab waxul bàppaytiir yi parce que ummi yiw na yi ñi nga xamante ne ay ummi yiw lañ maanaam ko ñu ndey bi mooy le maternel le maternel le matrice de toute chose ummul kitaab yenn ci bi la maam yenn ci bi la sallallahu alayhi wasallam maanaam ci la moom ci la lépp jóge moo tax kon boo kooku boroom jën boobu bi mu waxee ñaan boobu moo tax mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ñaan boobu laa ilaaha illa anta subhaanaka inni kuntu minaz zaalimiin mooy mooy tur yàlla bu mag bi loolu nga mu wax ko maanaam bu nekkee ci biiru jën bi ñaan boobu la ñaan moom kon ci barke yonent bi nag sallallahu alayhi wasallam zaayo la ci la tàqale foog bat bat na noonu biiru biiru jën bi maanaam gis nga bat na noonu bii ci barke yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bishrun ci lañ bégale wa ihya'un ak dundal maanaam yéen ci li Isa ñëw yéen ci yàlla Isa alayhi salaam maanaam yéen ci bis yéen ci yàlla Isa ci la ganee àdduna loolu barke yeneen bi la sallallahu alayhi wasallam secret yeneen bi la voilà ndax sayyidatuna Maryama du du du dara lu dul miroiru yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci jigéen ñi parce que euh, voilà maanaam. soxna Maryama alayhi salaam moo tax boo xoolee moom rek lañ tudd ci alxuraan ci jigéen waaye dañ ko dundu yent yàlla Isa alayhi salaam yent yàlla Isa alayhi salaam moom moo annoncé Ahmad moom moo annoncé Ahmad muy voilà ñeneen ñëpp Muhammad lañ annoncé yent yàlla Isa kese moo annoncé Ahmad te xam nga sànq ñu ngi doon wax ci ki ñu askanale ndeyam voilà voilà te te te lii bokk na ci li ci gën a yéeme mooy ne soixante et unième saar la ba pare aaya bi nekk numéro six maanaam nga am la six cent seize salaatul faatiha ci saar boobu la ko ci aaya boobu la ko annoncé maanaam nga gis ne ñu Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu maanaam avatar la ci yent yàlla Isa alayhi salaatu wassalaam te bii ci barke yent bi sallallahu alayhi wasallam qaala ci la waxee al ali aji kawe ne yaa naaru eh yow safara si kuuni nekkal maanaam kuuni comme ni ko alxam bardan wa salaaman ala Ibrahim ci barke yent bi la seddal ah gu ànd ak maam Ibrahima alayhi salaatu wassalaam moo tax yonent bi sallallahu bi bi ñuy sa bi ñu koy sànni li mujj wax moom ma Ibrahima alayhi salaam mooy hasbiyallahu wa ni'mal wakiil loolu mujj wax yàlla doy na ma sëkk est-ce que bi bi ñu koy sànni ne ah ñu ngi lay sànni ci biir ta ta taal wi de malaaka yi ñëw ñoom ñëpp ñëw mu ne non bu dee pour yéen la bu dee yàlla moo leen jabal d'accord mais bu dee pour yéen da ngeen ma bëgg a dimbali man soxla wu ma ko ñu ne ko may ñaanal ñaanal ñaanal ñaanal loo bëgg mu ne yàlla xam na sama xaal doylu na doylu naa ko jeexal voilà wéeru ci yàlla carrément yàlla doy na ma moo tax saxaaba yi radiyallahu anhum bi nga xamante ne ci lañ demee Uhud gaa yi songu leen ñu ne leen gaa ngi ne leen dañuy ñëw pour doggali leen allazina qaala lahumu naas inna naasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazaadahum iimaanan loolu da leen a yokk ngëm yàlla fa qaalu ñu wax la hasbunallahu wa ni'mal wakiil ñoom loolu lañ wax tamit li maam Ibrahima waxoon alayhi salaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne allahu akbar kontaan et lii de mooy seen yoonu maam seen maam Ibrahima lii la waxoon alayhi salaam mais yonent yàlla eh, euh, Ibrahima alayhi salaam la ko musal ci bis booba ca tàkk-tàkk ba mooy lan mooy barke yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bii ci barke yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Yaqubu yent yàlla Yaqub alayhi salaam loolu dañ koy Yaqub ngir ne dafa ñëw ci ginnaaw moom Ishaq na moom mi waraa Ishaq Yaqub ndax aqiba moom mooy ci ginnaaw nangam euh, te moom ñi ñëw ci waa ci yeneen yëpp ci waa banu Israël ci ginnaaw gi ci moom lañ jaare mooy yent yàlla Yaaqub ngir ne moom ci boppam mooy Israël moom moo jur douze personnes yi nga xam ne ay yenent lañ te douze tribus waa banu Israël maanaam moom mooy seen moom mooy seen maam maanaam douze yooyu ci la yenent yi génnee waaye ci barke yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam nag ci la delloo ba siran ji aji gis ginnaaw ba mu silmaxaa yent yàlla Yuusuf alayhi salaam jël yéreem yónnee ko ko biñ ko ko yónnee rek ci saa si xet gi commencé koo xeeñ moo tax waa tasawuf di wax ne yére boobu le fait euh, maanaam mu am lu ñu tuddee xirqa mooy parure spirituelle bu suufi yi yére yére yooyu la maanaam maanaam loolu dali maanaam cosaanam ci alquran mooy maanaam bokk na ci loolu li yent yàlla yusufa alayhi salam jël yére bi parce que boo xoolee histoire yent yàlla yusufa personnage yëpp dafa am benn personnage bu ci bu extraordinaire mooy xamis bi tudd nañ ko lu bari ci biir saar bi à chaque fois am ay maanaam moom la ñu présenté woon pour wax ne ah pour wax waxu caaxaan yi pour ne till wi rey ko mais aussi moom la ko Seydina Jibril solal ci biir teen bi ba dara dalu ko parce que justement xamis boobu la maam Ibrahima alayhi moom lañ ko solaloon ci biir taaral taal bi safara bi seddu bi yére bi moom la wanewaat moom la jëlaat ne frère yi nañ ko jël yóbbu ko bi ñu déparé rek xet gi xeeñ ko mu commencé wér dañ ko sànni ci kanamam rek mu gis loolu moom moo tax kon parure spirituelle yi nga xamante ne ñoom turu yàlla yi ak meloom yi lañ ne bi nit yàlla bi di jël di la ko solal maanaam mooy tarbiya bi mu lay defal mooy tax sa bëtu xol di gis comme ni yent yàlla Yaaquba bëtu bëtam yi ni mu gisee moom it bëtu xolam bi dafa gis loolu moom moo tax symboliquement waa amul tasawuf daan def buñ di tarbiya ba pare dañ lay solal yére du tudde xirqatu suufiya mais nag sauf que cette fois-ci maanaam loolu obligé ñu ne ñu koy def moo tax tarixa yi dañoo am ay façon am na ñoo xamante ne par exemple course lañ lay dox am ñoo xamante ne wér lañ lay dox am ñoo xam ne leneen lañ lay dox mais en tout cas ànd gi ngay ànd nitu yàlla bi moom mu lay teg ci yoon bi loolu ci jëm bopp moom moo symbolise xirxa bi moo te loolu nag moom mooy tax sa bët di ubbi maanaam sa bëtu xol la wax bii ci barke yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam luutun yent yàlla luut alayhi salaam yu najjaati lañ ko musala min quruni ci maa xam nga maanaam ci waa jamono bi maanaam mooy saay-saay yu bon yooyu mm-hmm. nga xamante ne ay góor jigéen lañ woon euh, ñu ñëw maanaam boo xoolee tur bi yent yàlla Luut da ngay gis ne dafa am ci lu extraordinaire ak Adama ñoo bokk Adama nafsi maanaam ñoo bokk poids mystique quarante cinq la maanaam c'est comme si que ni dafa ñëwoon taxaw pour combattre pour lan pour li nga xam ne moom moo nar a yàqu progéniture yi semence bi bañ a yàqu mooy nekk góor jigéen parce que d'ailleurs société yi nga xamante ne góor jigéen ji dañ faa bari natalité bi day wàññeeku mm-hmm. su natalité bi wàññeekoo économie bi wàññeeku maanaam comme niñ ko xamee rek mm-hmm. ñuy joxe retraite imam ñuy cotiser pour retraite yi dootu amati euh, sécurité sociale commencé am problème ay déficit te jikko yi nga xamante ne mooy jikko ji gën maanaam euh, peuple benn peuple dérive yëpp mën nañ ko am muy jàll peuple bi di continuer di exister sans mu am euh, problème yu majeur mais bu demee ba maanaam ay alerte la maanaam borom subhanahu wa ta'ala suy alerte benn peuple day indi ci moom ay yenn jikko yu ñëw maanaam yoo xamante ne nit ñi dañ naan suñu valeurs yi ñu ngi wàññeeku parce que valeur yi ñoom ñooy tax adduna bi mën a dox plus ñuy avancer plus valeurs yi di dégradé wu loolu yëpp ay alerte la pour ne attention gaaw leen dellu mais fi nga xamante ne moom mooy amul point de non retour nga xam ne moom lool bu amee civilisation boobu yàqu na mooy buñ demee bu góor jigéen ñi bëri ci dëkk boobu ci ci benn civilisation buñ demee ba nga xamante ne nag dafa tasaaroo rek loolu moom mooy civilisation boobu moom moom feeboo ñu gas ko suul beneen dana judduwaat bi ci barke yenent bi sallallahu alayhi wasallam ci la làqee ci la amee az-zabihu maanaam kañu naroon a rendi ñu yent yàlla ismaila alayhi salaam fidaa fidaa az-zabhin njotu rendi ga muy xar mi nga xamante ne moom lañu indi jële ko àjjana ñëw pour moom mu jox ko moo tax euh, tamit nitu yàlla yi wax ne bu doon ne moo tax tabaski su doon ñëpp diñu diñuy tabaski àdduna bi yëpp jullit ñëpp ay tabaski at moomu noonu benn deret du tuuru ci at moomu kenn du rey kenn kenn du jam kenn mu daal wala mu dagg loxo kenn wala mu gaañ kenn ba tuur deret ji tuuru du am waaw mais nag malheureusement bi ñëpp duñ ko def bii ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam dul bi boroom teen bu xóot wa yan jiw ci la mu mucce min su tóonee ci xóotaayu ah, teen ba mooy yent yàlla yusufa alayhi salaatu wassalaam parce que xam nga yusuf moom tamit turam noonu la mel maanaam ci asaf la juge booy dégg yaa asafa ala yusuf asaf moom mooy njàqare ak tiis yaakaar gu tas asaf voilà wala boona nag boona maal asaf boona boo ko defee maal asaf moom malheureusement nangam amul maanaam avec les regrets loolu mooy ma wala mooy asaf yéen yéen ci yàlla Yuusufa noonu turam foofu la jóge mais sauf que Yuusufa li muy tekki mooy ki nga xamante ne dafay contrarier situation yooyu maanaam mooy moo tax Yuusufa maanaam ki nga xamante ne situation de détresse yu bari bari dañuy présenter wu ci dundam mu jàmmaarloo ak ñoom ba pare repousser leen. kooku voilà moom mooy Yuusuf nga gis xoolal situation yi mu dund yëpp dugg na ci teen ba eh, yëg gis ngeen nañ ko ay ay mbokkam ay waajuram eh, jaaral nañ ko yóbbu nañ ko jaay nañ ko eh, def ko nañ ko jaam kii jabaru buur bi sàkku na ko ci situation yu metti yi nga xam te ne mu résister maanaam tout le mu résister di ak ci situation yu ma ba keroog mu am réussite bu mag bi nekk kilifa yi dëkk bi yëpp maanaam yooyu noonu maanaam loolu mooy Yuusuf maanaam mooy ne loolu moom moo tax yent yàlla Yuusuf alayhi salaam bokk na ci li gën a mag la ñuy jàngal mooy ne situation yi nu ñu mënti mel yow nekkal position tout le boo xam ne da ngay contrarier maanaam situation regrettable yi maanaam yow da leen da nga leen di contrarier di une solution mais pas que rek nekk di abattre voilà loolu mooy Yuusuf mais loolu yëpp nag bu dul woon yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam leer gi feeñee ci moom du am de bii ci barke yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi ba tey zul fulki boroomu gaal ga mooy gaalu mucc bi riida ci lañu ñiisale almaa u ndox mi am wëllif maanaam ndox bi nga xamante ne bi alxames riida almaa u wattawat ala duudi fa bu'dan lil qawmi zalimin maanaam ndox mi dañ kaa ñiisal parce que da doon taw tuufaan boobu mbënd mi mooy mbëndu bàkkaar yi mbëndu musiba yi mbëndu bokkaale yàlla mbënd idéologie yu doxul yu baaxul yépp yi wuteeg bi yàlla bëgg yooyu yépp maanaam mooy mbënd mi tuufaan bi bu ñëwee kenn rek ay mucc mooy ki nga xamante ne dafa yéeg ci safina Nuux ci gaalu yent yàlla Nuux alayhi salaam te Nuux baatam maanaam tur bi ci boppam ci naw ko la jógee ah, mooy ak ak yuuxu maanaam mais du yuuxu mu ne mooy alerte maanaam kii yuuxu di alerte gaa yi def leen attention problème la ñuy am kooku mooy noox maanaam dafay alerte maanaam jógewul te noox bi tekki jooy jooy jooy jooy yu metti déedéet yëkkat maanaam ki xam ne day alerte la cri maanaam day day tirer la sonnette d'alarme kooku mooy noox buy tirer la sonnette d'alarme nag contre lan contre yi nga xamante ne ñoom ñooy yi ci àdduna bi te doxul yëpp voilà te loolu ñëwaat na ci muy alxuraan ak sunna yent bi sallallahu alayhi wasallam tirer nañu donc il faut que ñu yëg ci gaalam moom boo yëgul ci gaalam nag mbënn mi su ñëwee mooy jikko yu ñaaw yeeg idéologie yu bari yeeg mentalité yi caaxaankat yi ñuy réeralaate ñuy sànkaate ñooñu buñ ñëwee mbënd moomu du la fi bàyyi du la yóbbaale waaw bi ci barke yàlla Muhammad sallallahu alayhi yu najjaa ci la ko musale min saxuni ci noonoo bu Makka mooy noonoo Firawna waaw Moussa symbole xol la ci yoonu yàlla daal man loolu moom moo tax ñu joxoon ko baatu maanaam ñu joxoon ko bant bi bant boobu nga xamante ne mooy bantu laa ilaha illallah nga xamante ne ci lay dóoree maanaam moo tax xol bu dëggoo wax laa ilaha illallah lu mu munul def amul xol boo xam ne baatu laa ilaha illallah moo ci ne te mu dëggu yàlla rek kay kenn moom rek kay buur moom rek kay def di dindi moom rek lañu war a jaamu moom rek ah lu mu munul réaliser amul ambition bu kawe la yi Cheikh Ahmed Tidiane wax ko radiyallahu anhu himmatul insani qahiratun ala kulli shay yitte doomu aadama ambition bi muy mën a am détermination boobu moo féete kaw lépp mu ne même ci ginnaaw arash lu fa ne mën na ko jëli jëli lu tax moo tax yent yàlla Musa alayhi salaam da doon dóoru garab gi garab gi kii euh, bant bi mu mu mu def ay mu xar géej gi def ko douze xar parce que parce que laa ilaaha illallaah douze xaraf la mu def ko douze xar waaw mais Firawna mi nga xam ne moo symbolisé bakkan moom moom ba mu ci ñëwee daal moom moo moo armée bi ñu ñëpp dañu mam dugg moo tax baatu laa ilaaha illallaah mooy secret bi gën mag laa ilaaha illallaah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te li ci yéeme mooy baatu baatu muhammadu rasulullah sallallahu alayhi moom ci la baatu laa ilaha illallah ne maanaam ko de maanaam baatu muhammadu rasulullah sallallahu alayhi ci boppam moo ëmb baatu laa ilaha illallah voilà comme ni jëmm ji ëmbee xol loolu maanaam moo tax Euh, moo tax yenn bi saa salaam muy secret yëpp muy secret bu mag bi bii ci barke yenn bi sallallahu alayhi wasallam dul mulk boroomu nguur gi mooy yenn ci Yàlla Sulaymaan mulika ci lañ ko moomalee nguuralee ko maata mën naa la mu mébétoon mun naa rabbi habli rabbi firli wa habli mulkan laa yanbaghi li ahadin min ba'di yàlla euh, jéggal ma te nga may ma nguur gu yelloowul ci keneen ku sama ginnaaw moo tax nguur googu yent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam amul na ko preuve bi mooy lan sayyidna Jibril alayhi salaam maanaam am na benn malaaka bu ñëw ne ko dañ lay bëgg a jox soit nga nekk maanaam nabiyun malik wala boog abdur rasul nga nekk buur boo xam ne ab yenent bu ñu solo nga wala boog nga nekk rasul yenent bu ñu yabal mais nga boole ci nekk abdu jaam kese mu xool Seydina Jibril alayhi salaam laaj ko avion maanaam xool ko xoolinu lu may tànn mu ne ko mu mu jox mu jël mu baaram mu joxoon ko suuf mooy la nekkal jaam moo fu doole lépp mu tànn nekk jaam maanaam loolu moom mooy ne kon moom su tànnoon nekk buur mooy ëpp nguur ñëpp te yamul ci loolu mooy ma Seydina Sulaymaan alayhi salaam nguur gi mu am ci barke yeneen bi la ko amee sallallahu alayhi wasallam loolu yeneen ci yëpp alayhi salaatu wassalaam yàlla da leen a ne leen comme ni ko Alxuraan waxee ci sourate sourate Al Imran hmm? ba mu ne leen ashhadtum wa aqrartum ala zalikum isri qaalu aqrarna qaala fashhadu wa ana ma'akum mina shahidiin ba mu ne leen yeneen ci yëpp ne leen eh, am na yeneen buy ñëw sa sa yéen ñëpp nag kum ci fekk ci kaw suuf na nga wëlbati ku nekk taal bi mu topp ndax saxal ngeen loolu ñoom ñëpp ñu ne saxal nañ koy yàlla ne man ci sama bokk man maay bokk ànd ak yéen di seede loolu loolu nguur ko gën a rëkk parce que nguur la ñuy jaayanteel maanaam buur la ñuy jël maanaam pacte bi maanaam euh, nan nga euh, allégeance maanaam allégeance buur lañ koy defal te yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom ñëpp dañ ko kaa defal. bu eh, yàlla ci boppam ne man ci sama bopp sax damay ànd yéen bokk ci loolu eh, moo tax boo xoolee yii yëpp mu wax ci ne yonent yi alayhi salaam am nañ ko c'est parce que tout simplement ñoom ñëpp li ñu am ay cër rek la ay ay ay feeñuwaay la ci moom ni mu ko incarné. sauf que yenn ci saa sallam bi mu fi nekkee ñun ak ñun ci zahir maanaam bi mu fi nekkee ci àdduna bi ci zahir maanaam lu ci ëpp dakaa nëbb maanaam feeñewul ci moom moo tax nguur gi feeñul ci moom moo tax masalan tey par exemple jour mu bëggee ne yent euh, kii exemple jour bi mu ne euh, dafa jàpp benn seytaane bu ñëwoon ci jàkka ji yeew ko dañu woon d'après dafa bàyyi ne bu ma ragalul woon ni mais maanaam ne bu ma bu ma bu ma la bàyyee ba ñu ñëpp ñëw gis ko seetaan si kon dinaa weddi waxu maanaam ñaanu yent yàlla Sulaymaan bi alayhi salaam kon dama lay teg ba ñëpp ñëw seetaan la gis ni gis ne da ngaa duggoon ci jàkk ji di sàcc ma jàpp la mais da ngay gis ne ay taalibeem maanaam mooy ay jullit dañu jàpp ay seytaane di di maanaam ñuy fat jinne yooyu di yeew maanaam ah, <laughs> comme ni yent yàlla Sulaymaan daan def sauf que yéen yàlla Sulaymaan jamonoom dafa am lu muy wuteeg suñu jamono yeneen ni mooy ne jamonoom jinne yi ak nit ñi dañ doon jaxasoo di mën di gisante comme ñëpp ni ñuy gisante maanaam comme ñun ni ñu mën a gisee xar yeeg bëy yi ñoom ñu nit ñi jinne yi noonu lañ daan gisante amul woon benn barrière seen ginnaaw mais looloo tax yent bi saa saam ne noo kon du ma ko maanaam du ma def loolu quoi pour nit ñi ñëw di leen gis voilà moo tax ñoom après dañ leen tëjal dañu dañu tëj bi yent yàlla Sulaymaan bi ñu fi jógee rek dañoo tëj buntu boobu ñoom ñu nekkaat ci beneen àdduna loolu moom spécificité yent yàlla Sulaymaan la waaye sax mais ko moo tax moom euh, am na nguur am na lépp ba pare bu dee par exemple yent yàlla euh, Ibrahima alayhi salaam bi ñu sànni ci géej gi moom mu mu mu ci ci ci safara bi loolu par exemple am na ci jamonoy saxaaba yi radiyallahu anhu ba maanaam ak euh, Abu Idris al-Xawlaani radiyallahu anhu ba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam euh, ci waa Yaman la euh, ci taabi'i yi la bokk ba Sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu daal di sant yàlla bi nga xamante ne yàlla génnewu ko àdduna lu dul ne gis na ci xeetu Yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam koo xamante ne kéemtaan ga Yonent yàlla Ibrahima amoon moom am na ko mooy ñu sànni ko ci biir safara toog di dund ci barke yéen ci yàlla Muhammad nag sallallahu alayhi wasallam maanaam dama lay wax ne dafa wax lu am solo fii maanaam ci ci feewu bayit bi maanaam dafa wax lu am am solo ndax dama ne ñii ñëpp li am bu la yéemee itam xamal ne ci barke yéen ci bi lañ ko amee sallallahu moo tax bii ci barke moom dong na nil naa ci lañu amee. kulla diinin bépp teranga ak nooteel fa naskuru moo tax ñu ngi sant yàlla moo tax ñu gërëm di sant yàlla maanaam lépp am rek loolu lañ ko amee moom lu sayyidna Umar waxoon radiyallahu anhu nee ñun yàlla islam moo tax mu jox ñu teranga ak nooteel puissance bi ñu am nii ak kattan doole gi ak teranga gi ñu am li ci lislaam rek lan ko am moo tax saa yu ñu wutee teranga ci weneen yoon wu bokkut ak lislaam yàlla toroxal na est-ce que moom la jullit ñi di dund jàpp gi ñu jàpp ne teranga ko amee ci beneen yoon bu bokkut ak lislaam loolu rek ka leen toroxal du leneen bis buñ ko comprendre pend mais li ko comprendre parce lu tax parce kiiraay yi ñoo gën a voile àdduna bi waaw dafa bëri ay voile ñoo xamante ne pour percer voile yooyu yëpp ba mën a àgg ci réalité boobu dafa jafe parce que nit ñi ñoom li ñu mën a calculer rek mooy un plus égal deux maanaam ñoom noonu la ñuy calculer lépp lépp loo leen wax lu bokk te un plus un égal deux nangam nangam affaire bi suite logique baa ngi nii nangam nangam duñ ko mën comprendre dëgg la que ni maanaam mm, mënoo occulter loolu mais nag li nga xamante ne moom lañ gis. ci dans le passé yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom kese ñëw fi à l'espace de vingt trois ans mu créer empire bi yëpp parce que tout simplement daf ka teg ci diine ñu xoolal jamono Seydina Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu bi nga xamante ne euh, amee trente sept jàpp trente huit ans ci la jël nguur gi fekk caaxaan bari ci kaw suuf ñëpp nekk ci caaxaan mbokkam yi mooy nijaayam yeeg ñooñu yoroon nguur gi maam nguur l'islam bi mais yàqati ko carrément def ci lu leen neex dem nañ sax ba jël ay bomb dóor ko ci ci ci ci ci kaaba gi maanaam pas ci ci biir ci kii bi mais ci enceinte kaaba gi nit ñi mujj nekk ci pauvreté bu ex bu extrême njub maanaam ngay wax dara wax sa xalaat comme ni ñuy wax léegi wax sa xalaat ni mu woo woon période boobu sa sa euh, parce que feewu saxaaba yi radiyallahu anhum taabe yi ñoo ñoo fekkee jamono jooju saxaaba yu ndaw yi ak taabe yi ba nga xamante ne ñenn ci ñoom sax dañuy wax ne imaam bi danañ taxaw ci kaw tellement que xamatul diine maam da kaa fàtte maanaam maam da topp bànneex bakkanam que day toog ñun dañ daan jullee tisbaar suñu kër jour àjjuma ñemewuñu ñëw bañ a ñëw de. ku ñëwul ku nekk dañ lay ramas maanaam dinañ ñëw àjjuma ji imam bi day taxaw ci kaw minbar bi di xutba di xutba ba tàkkusaan ba nga xamante ne dañuy mujj sax ñun di mimer suñu julli bii di pour ba pare bi pour bañ ñu gis ni lu nekk def nañ ko jamono jooju injustice bi fees del ku mel ne xajaaj daañ ko gis insha allah ci way wi ndax dañ limaale nañ ko ànd ak ne li muy saay saay saay saay def na lu baax maanaam euh, rey na soixante dix mille personnes te ci biir ñoonu deux mille saxaaba ci lañ bokkoon moo tax jarbaat am Umar ibn Abdul Aziz maanaam mooy kilifa gi ñuy wax nee na gis nga bu jullit bu xeet yëpp buñ indi woon seen ñu bon bi ñun seet yerete bi buñ indi woon xajjaaj rek ñoo la ci nox maanaam ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen maanaam def ay njuum njoome mais moom nguur gi deux ans en deux ans bi muy am trente sept jàpp trente huit ans ci la jël nguur gi bi muy am quarante ans ci la génn àdduna en deux ans situation de pauvreté bi renversé na ci goxu l'islam yi ci l'islam noot yëpp amatul woon possibilité wu jël azaka dox ko kenn parce que ñëpp am alal en deux ans la ko li jëkk en deux ans injustice bi amul yëpp benn njub taxawaat moom moo tax xam-xam yi tey maanaam hadith yi par exemple moom moo doon wax nañ ko bind gars yi boroom ko xam yi commencé ko répertorier ci ay ay recueil moom moo initié projet boobu di wax gaa yi nañ sañ sañ ci ay jotaayu xam-xam yu bari nañ ko teg ak yeneen ak yeneen ak yeneen te loolu ci deux ans la ko liggéey à la limite da ngay ne mënta ne mais rek situation bi jullit ñi tollu nii benn ma maanaam moom ci boppam mënu ko lu jëndi yaakaar naa ne maanaam maanaam rek Omar Seydina Omar ibn Khattab radiyallahu anhu moo ko mën a lu jëndi ak imaamul Mahdi mu ne kon ñii ñëpp nga tudd ku nekk nga ni ñun de ci barkeem lañ amee lii lañ amee lii lañ amee lii mu ne daa bàyyil al istinaba xaabaabal ji wax yu bëri ji naan wéy yi ci barkeem bi saa salaam moo tax kii am lii moo tax kii am lee moo xam neel kul kul waxal ne kulul baraaya boole mbindee fi unilu am nañ maa unilu la ñu am yëpp bil mu bii nii ci barke ki biir ji mbir sallallahu alayhi wa mboolem luñ am ci moom la hein voilà mooy mooy ndax kepp na lépp lu tax mu ne is ndax al isir ijaadu ngir ne amal gi ci boppam wal imdaadu ak tëbb gi lépp minhu ci moom la jógee yeneen ci sallallahu alayhi wasallam ndax borom subhaanahu wa ba dara amul moom yeneen bi sallallahu la amal ba mu ko amalee ba pare lii am parce que comme ni ñu koy faral di waxee maanaam mbir am loolu benn affaire la mais mbir mi continuer di am beneen affaire la maanaam euh, ingéniosité bi tax mbir mi mën a am bokkul ak ingéniosité bi bi ko téye ci existence bi de du benn de maanaam comme lampe bii la mel bu doon am na lampe yoo xam ne boo demee nii rek mu tàkk boo bàyyee mu fay maanaam bu dul woon ne dafa am contact bi boo boo ko yëgitee ne du wàccaat maanaam da koy téye pour muy mën di continuer courant di daw mais bu dee amuloo assez de courant nga xam ne courant bu ndaw a ndaw nga am boo ko taalee affaire bi naan tey dana ah xëy naka lañ koy wax xëy danaan kuy après comme que yow benn énergie boobu rek nga amoon mooy mu tàkk après day fayaat léegi ci saa si amatul courant bi du continuer di exister maanaam ingéniosité bi tax courant bi di mën a daw ba yegg si maanaam ba lampe bi tàkk benn yoon bokkul ak énergie bi muy laaj ak énergie bi muy laaj pour muy continuer di tàkk temps bi yëpp bokkul de amal gi ñu yàlla amal loolu benn affaire la mais le fait mu amal ñu ba pare téye ñu ci am maanaam amul lenn lu ñëw jëlee ñu ci ñàkk ci am yóbbuwaat ñu ci ñàkk am maanaam daf ñaa téye ci am. mi ngi mel xale bu juddu jëmmi juddu gi benn mbir la mais jëmmi muy continuer di dund loolu beneen mbir la il faut que muy lekk di naan di noyyi leneen ak yeneen ñu koy toppatoo ak yooyu maanaam dafa bari yeneen i mbir yu wër nag bu dee yeneen bi nag salaatam la lay wax ne amal gim ñu amal ci yeneen bi la jóge salaatam mais courant yi mu ñuy sol ba tax ñuy continuer suñu dund gi di mën a ne lépp ci moom la jóge tamit. moo tax nabiyun yenent la boo xam ne sallallahu alayhi wasallam bisnatul xéewal gu rëy rëy la ay mooy sosoo nii moom mooy jantu weer yi maanaam comme ni ñu gisoon jant bi weer maanaam planètes yi planètes yi ci jant bi li ñuy tirer seen existence maanaam bu fi jant bi nekkul woon système bi système solaire bi lépp day màbb maanaam système solaire bi li ko téye jant bi rek la lumière bi ñuy am ci planète yëpp ba boo nekkee ci ci ci kaw a kaw gis suuf si bleu di leer mel ni rafet lool boo nekkee ci suuf si seen weer wi weex tàll di leer loolu jant bee tax de yenent bi nag sallallahu alayhi moom mooy jant weer yëpp planète yëpp moom mooy seen jant sallallahu alayhi maanaam loolu même nit nit yenent yëpp ci lañ bokk maanaam yeneen ci alayhi salaam li nga xamante ne moom lañu ñu feeñal ci mbaax ak lépp en fait du dara lu dul ay reflet ci yenn ci jikko yeneen ci bi sallallahu alayhi wala yenn ci mayam rek la moo tax yeneen ci bi sallallahu raqaa yéeg na rañaan na fawq al yi ci kaw al ilaa sama in jëm ca asamaan ca kaw a kaw a kaw a kaw fa gën a kawe ca fa kawe ne euh, ku jàpp ne am na ci maari ji ñu ngi ko fay wax nan tu ku jàpp ne yenent bi sallallahu alayhi maanaam rañaan nga mu rañaan maanaam benn xew-xew la rek c'est parce que dëgg dëgg xamoo yenent bi maanaam du benn événement en fait ñu bari loolu lañu jàpp ne benn événement la no du événement événement boobu jour boobu dafa symboliser rek li nga xam ne yeneen bi saa saam naka mooy dundam maanaam mooy lan mooy adduna yooyu mu explorer na dañ te dañ di ko explorer yeneen bi sallallahu alayhi ni muy gisee yàlla daa iman di jàkkaarloo moom musul dañ di ko def am dafa taxaw teem ci kanamu boromam saa ko loolu moom moo tax euh, groupe wàllu yi ñuy wax waaqifuna al na ñi nga xam ne dañoo taxaw te am ay maam te ko mel ni les saints stationnaires maam dañoo taxaw rek ci kanamu yàlla ñoom bougé wuñ demuñ fenn nekkuñ ci leneen lu dul taxaw ci kanamu yàlla voilà bu ñuy dem ci yàlla lañ jëm te it ci moom lañ jóge tamit ci yàlla lañ jóge mais ci moom lañ jëm. bu ñu xoolee ci yàlla direction maanaam yàlla la ñuy su suñuy déglu moom la ñuy dégg ci moom la ñuy dégg suñuy xalaat ci ay mbirum moom rek lañuy xalaat waaw bu ñu toogee fa moom lañ toog maanaam ñoom amuñu maanaam moo tax ñooñu noonu dañuy jóge ci àdduna bi dem ci beneen àdduna bi muy àllaxira <coughs> saa ñu déménager maanaam buñ déménager parce que biñ nekkee fii yàlla rek lañ fi nekkaloon. bu ñu demee àllaaxira tamit yàlla rek lañ fay nekkal yóbbaale wuñ dara nag maanaam nit ñi ñun bu ñu ñëwee yomal saam dañuy ñëw indi seen ay jëf yooyu eh, man de lii yëpp laa def lii laa def sama kii yaa ngi nii sama affaire yaa ngi nii ñoom bu ñu ñëwee duñ indi dara yàlla yàlla man de yàlla yow laa indi voilà jeex na lépp lu leen yàlla jox nag ci ay fay ak yooyu yëpp ñoom dana ne d'accord indi parce que ngir ordre ak teggin. waaye dañ koy séddale ñu gis ndax ñoom yàlla rek doy nag bu nekkee àjjana tamit nekk fii ah ñu nekk fii ak ñu nekk àjjana benn parce que ci yàlla lañ ne maanaam ñoom yàlla dañ leen dugal pour àjjana tedde tedd maanaam ñoom buñ duggee àjjana du ne ñoom ñooy xéewlu ci àjjana de déedéet dañuy dugg àjjana pour àjjana tedd mais nag ñoom yàlla boppam la leen fayee voilà ñeneen ñi ci def ñëpp ci àdduna bii buñ dee buñ dugal leen ci seen biir bàmmeel lan la ñu def seen jëf yi leen di wéttali ñu naan ay seen jëf ji mooy forme fii bu rafet wéttali leen wala yooyu ñoom buñ duggee ci biir bàmmeel yàlla leen di wéttali yàlla bokk na leen di wéttali maanaam ñoom amuñu leneen lu dul yàlla loolu nag li tax ñu am ko mooy liñ doon wax rek mooy géej gi mu tàmbalee woon géej gi mu tàmbalee woon néegu géej gu lëx googu duggal ci muy géeju yeneen bi saa sallam ñoom loolu rek lañ def bu ko defee comme yeneen bi saa sallam moom mënta dañ di explorer univers yëpp mënta dañ di nekk ci maanaam univers yëpp ci biiram lañ ne au contraire loolu moom moo tax nit ki bu demee ba niveau boobu maanaam moom dootul nekkati ci biir adduna bi mais adduna bay mooy nekk ci biiram temps bi dootul moom du nekkati ci biir temps bi de temps bi nekk ci biiram mooy la sharqiyatan wala gharbiyya dëkkul Orient dëkkul Occident amul fenn fu mu dëkk ci àdduna bi fu ko yàlla teg géographiquement foofu lay nekk mais mais mais dëgg dëgg dëgg dëgg ci yàlla rek la dëkk nga xamante ne mooy mooy mooy Muhammad yi rek mooy Muhammadien il est ni d'Orient ni d'Occident voilà <laughs> comme ni ko Alxuraan waxee voilà amul voilà ah, su gisee que xolam nekk nekk xalaatam doxalinam lépp yàlla la yenente bi la sallallahu alayhi wasallam jeex na amul leneen moo tax euh, ku mel noonu day wax maanaam lisaanu xaalam mooy conscience secrète am Euh, langage maanaam bu état spirituel am day wax na danaan booy wër maanaam boo ma laajee jamono ji jamono ji duñ ma xam maanaam muy wóolee jamono yëpp jamono yi duñ ma gis xamuñu fan laa ne mais boo laajee place yëpp place yi tamit duñ ma gis de parce que lu tax ñoom ñu ngi ci wetu yàlla te musul te duñ fa jógi ñoom yàlla da ak accueillir ci kuuram bi ci pale bi ñoom du leen jox lan mission xam ministre bi wala député bi ñoom dañ leen di jox ay mission quoi voilà yéen seen rôle lii la li ngeen war a def ah lii moom mooy seen mission ci kaw suuf maanaam yéenay voté loi yi yéenay def nii mission voilà yéen a war a eh, maanaam am nañ ay mission mais aussi dañuy am ay responsabilité ci kanamu peuple bi ah ministre yeeg député noonu lañ naan mais ñooñu ñooñu ñoom duñu ay duñu bokkuñu foofu ñoom ci palais bi lañ ne ci décision bu ñu jël ñoom ñoo ko insufflé maanaam ci palais bi lañ ne amuñu responsabilité kenn du leen xam ci biti mën nga taseeg ñoom ci mbedd mi doo leen gis doo leen xam parce que comme palais bi lañ dëkk télé du leen wane rajo yi wax seeni tur ainsi de suite duñ leen mais amuñu salaire tamit caisse noire la ñoom amuñu salaire caisse noire la ñoom voilà léegi nag ci ñoom ku ci yàlla jël nag mooy ñu ngi doon wax euh, ci joxe umanaaw yi mm-hmm. ku ci yàlla jël nag ne ko bon yow finalement dama lay délégué léegi nga wàcc après nga daal wàcc mm-hmm. mais ñooñu ñooy ñooy exception yi ñi nga xam ne finalement dañuy wàcc mais du tax ñu perte seen voilà seen privilège dañ amoon fële moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mësul dañ di rañaan nit moom fa ne mais nag fawq al ci kaw al buraq al buraq euh, comme si maanaam mooy symbole leer parce que lumière la vitesse lumière lay daw parce que fu mu séen mooy melax al buraq baat bi ci boppam melax lay tekk animal moomu noonu hippogriffe bi moom melax moom melax la rek moom ndax fu mu taxaw fu mu séen fa la tànk bi di teg waaye waddaana te liggéeyal na ko lowoo ñeel ko almalaayiku malaaka yépp moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ayya diini gën jaa màgg yi liggéey malaaka yi dañoo nekk ci service yonent bi sallallahu alayhi wa que moom mooy ci leen mooy seen origine maanaam ci seen leer ci moom lañ ko tuddee voilà comme li wax ci jawahir haqa'iq da daq sa rek nag addo miqbasul malaa'ikil abwaar mooy yonent bi sallallahu mooy wàllu waayu malaaka yu leer ya wakil israa moo tax ci tukki boobu mu tukki xaalu wax nañ ghayra hazlin ci lu dul caaxaan moo tax isra am na benn saar bu borom subhaanahu wa ta'ala tuddee sóoratul isra maanaam saaru ràññaan gi mooy tukki ci guddi bàyyi lépp dem ci yàlla maanaam bu ñu waxee isra mooy tukki boo xam ne ci guddi lay am su dul tukki bu am ci guddi bu dul ci guddi rek safar rek lay tudd voyage mais bu dee isra mooy wul faw mu nekk ci guddi yeneen bi nag sallallahu alayhi wasallam yàlla dakaa defal mu ra mu mu tukki guddi gi guddi gi nag day day symboliser mystère maanaam mooy vrai nitu yàlla yooyu noonu yu mag yi nga xam dañoo doon yenn bi dëgg sallallahu alayhi wasallam ñoom ci mystère la ñuy tukki maanaam loolu moom moo tax du ñu détectable amul benn mbir buy tax nit ñi détecté leen. yàlla da leen a jël taf leen ci boppam da leen taf ci boppam moo tax mën ngaa dund ak ñoom téeméer at junni at doo ko sax soxla lu tax parce que simplement yàlla leen taf ci boppam amuñu symbole extérieur maanaam extérieurement lu luy wane ni kii ci gaa yooyu la bokk amul parce que dañoo nekk ci mystère total à part xanaa ku ku nuru comme ñoom ku leen nuru kooku moom a xam ne kii moom daf mel ni ñoo bokk ay mbir euh, tukki boobu nag soo ko bëggee def réaliser ko dëgg-dëgg ak mi'raj bi muy rañaan bi muy ascension spirituelle boobu soo ko bëggee da ngay dem ci ñaari kaar yi ñu tuddee noonu muy sóoratu Isra am na sóor numéro 17 am na ay jikko yu fa yeneen bi yu fa Alxuraan nettali yooyu jikko yooyu nga jëm nga incarné leen dem ci suratul Ma'arij numéro soixante-dix nga incarné leen fan waaw moo tax ba mu moo tax ci guddi googu xayra hasilin noonu yow maanaam xaalu maanaam nit yàlla yi dëgg aarif ñoo xam ne ñoom lépp lu ñu wax daa tegu ci xam-xam bu wér bu leen yàlla wan te mu dëggu wax nañ xayra haslin te du ay caaxaan de waxuñu ko rek parce que dañuy kebatu de dañuy wax parce que dëgg dëgg dañ caa xam nee nañ lan raa gis ne moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam al mawla kilifa gu mag gi ñuy borom bi subhaanahu wa ta'ala faqat tafa mu daa di fay euh, wëtte xayra diini gën ji pay pay gi gën a mag ci pay mu am ko ñëw nag indaaleel mu julli moo tax julli moom mooy moom mooy symboliser loolu julli moom moo symboliser lan moo symboliser rañaan bi loolu moom moo tax bi mu ñëwee julli googu la ñu moo tax julli dix-sept rakka la moom lañ am ci cinq prières yi suratul Isra saar numéro dix-sept la waaw julli allahu akbar mooy kàddu gi ñu ciy gën a wax moom moom mooy bu symboliser julli pour wan ñu ne il faut que nga ni allahu akbar xam nga allahu akbar li muy tekk moom mooy yàlla maanaam màgg na wala boobu yàlla rek a màgg lay tekk dëgg-dëgg maanaam mooy lépp loo teg ci kanamu yàlla loolu day nekk zéro maanaam devant l'infini lépp day day day day nekk zéro day annulé loolu mooy loolu moom mooy euh, mooy allahu akbar yàlla rek a fi dafa neex te baatu allahu akbar mooy deux cent quatre-vingt-neuf mooy dix-sept au carré waaw mooy dix-sept waaw moo tax symbole dix boobu moom mooy symbole ascension spirituelle symbole descente bi nag mooy dix-neuf te symbole ascension mooy di sot waaw te yaakaar naa dix-sept fois onze ah mooy cent quatre-vingt-sept waaw euh, sept cent vingt-six lan ah dix-sept fois soixante-six waaw mooy sept cent vingt-six voilà mooy kawsar mooy kawsar mooy ak mooy mooy te te kawsar mooy numéro ah mooy cent huit non sordu kawsar mooy numéro cent te cent mooy xaq dëgg la vérité vraie voilà moo tax alay naa ñeel nañu dëgg war nañu nag dëgg-dëgg war nañu nag alhamdulilah sant dëgg-dëgg maanaam sant ga yàlla santoon boppam laataa daraa di am maanaam yàlla balaa daraa xew dafa santoon boppam cant googu mu santoon boppam ci la dajale euh, maanaam cant googu moom moo jur ci azal maanaam moom moo jur euh, tur yàlla bu mag bi à part de yàlla bu mag bi ci la lépp juddoo yeneen tur yépp ci la juddoo moo tax sant boobu moom ni yàlla santoon boppam moo tax alxuraan mu ubbee ko noonu alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah moo tax baatu sant yonent nit ki boo ko joxee xéewal bu la bu bu ko yàlla mën na defal bu waxee alhamdulilah laa mu maanaam baatu alhamdulilah boobu moo gën a rëy sant boobu moo gën a rëy jëf maanaam di ko yàlla defal moom mooy ne parce que tax moo tax euh, Euh, Abu Hasan Ash-Shazili radiyallahu anhu ñu laaj ko ne ko alhamdulilah maanaam allah bi lu jëm si la wala li la ahdina mu ne li la ahdina mooy ne est-ce wax ne wala boog mu ne ko lu kii euh, euh, lu maanaam mooy ne buñ leen sant yépp yàllaa ko moom wala xaaji sant yi yàllaa ko moom wala boog dañ naan sant déedéet mu ne déedéet mbir mi mooy ne yàlla sant gam santoon boppam alif lam bi loolu lay tekki maanaam. mooy les louanges mooy les louanges boobu euh, les boobu article défini bi li muy tekki mooy ba yàlla defoon loolu lay tekki bi nga xamante ne ba dara amul loolu la maanaam yow boo koy wax sa xel daa war maanaam da war a fàttaliku ne yàlla moom moo santoon boppam boobu mais nag sant la nag jëmmi moom la ci ci la yonent bi sallallahu alayhi maanaam moom mooy secret yonent bi ci boppam sallallahu alayhi wasallam moo tax yonent bi sallallahu parce que dañuy wax ne mos nañ koo wax ci yaakaar naa ci Kunûz dafa am wax ju imam an-Nawawi fi wax radiyallahu anhu toxale ko ci imam Sha'rani bi mu ne yàlla day maanaam tur yi yëpp bi ci gën mooy tur yi nga xamante ne day dellu ci yàlla maanaam comme Malik comme Rachid comme Hadi maanaam yooyu nga xam ne ay tur yàlla lañ ñi tudd noonu ñoo gën a jar fonk ko ñi nga xamante ne tur yeneen lañ am comme Muhammad comme Ibrahima comme Moussa ainsi de suite ñooñu tam ñu gën a jar a ñi nga xam ne ñoom ñoo tudd turu saxaaba comme Abu Bakar comme Omar comme Ousmane comme Ali ak ñeneen ñooñu tamit ñoo gën a jar ñi nga xamante ne ñoom ñoo tudd turu wàllu yi ñoom lañ tuddee ay nit yàlla mais euh, imam euh, Nawawi radiyallahu anhu da ka toxal ci imam Sha'rani radiyallahu anhu maanaam ne euh, Euh, ñu demoon ci taaliq nag maanaam benn annotation ne wax jooju dafa am benn mbir boo xamante ne rek moo leen rëcc moo tax ñu waxee noonu mooy lan mooy ne turu yàlla yi ñoom maanaam yi nga xam ne moo tax ñu fonk ñi tudd noonu maanaam turu yàlla yooyu ñoom ci seen bopp ñi ngi jógee ci turu yàlla bu mag bi te turu yàlla bu mag bi mi ngi jógee ci sant gi yàlla santoon boppam te baatu Muhammad ak Ahmad ci cant googu lañ ko xare maanaam yeneen bi sallallahu alayhi wasallam turam ci cant googu lañ ko xare moo tax Ahmad mooy ki mooy ki gën a sant ñëpp ba pare ñu gën koo sant ñëpp mooy l'homme aux louanges superlatives wala l'être aux louanges superlatives loolu moom mooy Ahmad Muhammad mooy ki nga xamante ne sallallahu alayhi wasallam dafa bëri lu ñu koy sante bëri nu ñu koy sante te ci mboole mbir yi ñu koy sant maanaam mooy lan muy secret cant gële ci moom la feeñee sant gi yàlla santan boppam kon nag ñun war nañoo sant xam nga cant goo xam ne xarra day sax xii nan ba faaw ndax kat safa saafara am naa wëllif al-muqaffi ki nga xamante ne moom mooy ki topp yoonu ñu baax ña mu yenente bi sallallahu alayhi wasallam mboolem ñu baax ni moo topp seen tànk waaye moom mooy al-muqaffa tamit moom la ñu topp tànkam ci ci baax waaye moom moo topp tànk bi ci zahir moo tax nag moom saafaral nañu kulla diini bépp jàngoro maanaam bépp jàngoro yi muy xeetu feebar yëpp moom yenente bi sallallahu alayhi saafaral nañu ko kon nag fa nahmaduhu dañ koy sant wa naskuruhu ñu ngi koy gërëm dawaaman ba faaw kasil im xaali kenn boroom bekkoor koo xam ne mun na xéewaleef na la ko ñeel ko bi diini ci taw taw bu foor maanaam kii xam te ne daa am ay tool bekkoor saa amatul benn yaakaar rek jekki-jekki rek taw bi da di dottee kooku ni muy sante ñun noonu lañ war a sante mais du du du du du manière ponctuelle de manière perpétuelle et permanente maanaam saa su ne waaw ah, daa mel ni mën nañu ah, ah. insha allah nabiyun ab la sallallahu alayhi wasallam ndax nabiyu dafa jóge ci an nabaw wala ci an nabwa nabu nab nab naba um moom mooy information bu waxoon nañ ko mooy information bu mag loolu la ñuy wax naba yeneen yi nag ñoom loolu la indi moo tax yeneen yi ñëwuñu fi pour di jàngal nit ñi ay découverte scientifique yeeg ci yooyu di jàngale loolu non ñoom pour loolu parce que loolu nit ñi mën nañ ko def après ñoom information yi ñuy joxe mooy yi nga xam ne dañoo inaccessible à tout être humain maanaam amuñu benn yoon pour mën ko xam parce que tey par julli. ban rapport la am ak àjjana maanaam ñëw naa taxaw fii def naa ñaanti rakka ban rapport rek la am cim xel ak ak dugg àjjana amul maanaam cim xel amul euh, maanaam naka noonu <laughs> ñàkk julli amul rapport ak safara cim xel mais yeneen yi ñoom ñooy ñëw di ñu ko expliquer ne ñu attention lii kat mooy tax nga mën a dem àjjana lii tax mooy tax nga dem safara lii mooy tax yàlla kontaan ci yow lii mooy tax yàlla mer maanaam loolu ak loolu mooy naba mooy information bu mag moom lay joxe mais ak nab waaw moom dañ koy wax parce que dafa kawe maanaam dafa féete kaw ñëpp voilà comme ni ñu ko doon waxee ci dorotu xarita bi parce que maanaam euh, ñu bëri dañ foogoon ni dañ foog ne yenent nabiyum maanaam mooy koo xamante ne dañ kaa jox information mais dañ ñu ko dañ mais dañ ñu ko yow toogal rek yow kese di jaam bu wax ak kenn et que rasul ki ñu yónni mooy ki nga xamante ne dañ ñu ko yow mën ngaa génn di wax alors que mbir mi demewut noonu nabiyun mooy ki nga xamante ne dafa féete kaw ñëpp maqaama yi ñu amee dafa féete kaw mboolem maqaama yi mais aussi dañ leen di jox information yoo xamante ne dañ koy transmettre sauf que ñoom amuñu constitution bu bees ñu indi. maanaam du ñoo xam te ni dañoo indi ay construction bu bees par exemple comme le alfado wax na inna anzalna tawrata fiha hudan wa nuur yahkumu biha nabiyyuna alladhina aslamu maanaam tawraat dañ caa wàcce leer nekk ci njub na ci maanaam parce que euh, tawraat ay alwaax la maanaam ay alluwa la ko juróom-ñeenti alluwa la am léegi ñaari alluwa yu njëkk yi mooy alluwa leer ak alluwa njub yooyu mooy yi nga xam ne mooy base bi nga xam ne ñoom ñëpp ko tolloo voilà après am na yeneen i alluwa mais alluwa yi ñoom ñooy ñaari ñu njëkk ni am na xukm tamit mooy voilà euh, am na alluwat al quwa quwa comme man noonu yaa Yahya axudu kitaab bi quwa voilà ainsi de suite mais alluwa bi nga xamante ne moom mooy leer ak lëndëm loolu moom mooy alluwa baax ñëpp ko bokk mu ne nag yeneen yi ñoom ci ñi ñëw ci ginnaaw yéen ci yàlla Musaa alayhi salaam ñoom ñëpp ci la ñuy àtte woo maanaam di attewoo di dem di jàngal nit ñi di leen lan li nga xam ne moom mooy di ñu dañuy puiser ci tawraat ak euh, renouvellement yi nga xam ne ñoom ñoo am ak situation yi xew maanaam pour jàngal nit ñi lan la yàlla bëgg maanaam moom ñoom ay yenant lañ ci sens boobu ce qui fait que ni ñoom kon mën nañoo kii c'est amuñu constitution bu bees kese loolu mooy seen différence alors que ak tamit fu mu naan wa maa arsalnaa min rasuulin wala nabiyyin illaa izaa tamanna alqa shaytaan fi yónni wuñ ma arsalna min rasul ab yenent boo xam ne rasul la wala nabiyyin du caagan yenent boo xam ne nabiyu la maanaam kon di gis ne ñoom ñëpp yónni nañ leen pour ñu dem waxe illa man tamanna lu dul saa yuy jaar nga la ko yàlla wax alqa shaytaanu fi umniyatihi seytaane moom dana jéem a porof ndoll dugg ci biir njàng mi maanaam indi ay compréhension yu baaxul pour nit ñi déggee ci déggin bu baaxul waaye fa yansakhullaahu maa ngi shaytaan yàlla nag moom mooy nataxal li ci seytaane dugal summa yahkumullahu aate ba pare yàlla atte tëral li nga xam ne moom mooy li muy atte maanaam mooy ne après tout le temps dina am ñoo xam ne moo tax ba ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam li mu indi am na ñoo xam ne compréhension yi ñu ci am baaxul mais daa iman yàlla day am tamit ay boroom xam-xam yoo xam ne day leen di may clairvoyance bu mat sëkk ñuy gis dëgg dëgg mbir mi naka la ñuy mën di jëlaat nit ñi di leen tegaat ci moom loolu moom daa iman day te loolu nag moom lay moom lay wax euh, euh, maanaam kon moom yenente bi sallallahu alayhi moom nag moom mooy ki ci gën a féete kaw yenente dëgg-dëgg moom ci boppam sax mooy yenente ñeneen ñi ci def ñëpp ay intérimaire lañ voilà ay intérimaire lañ rek kaana koo xam ne nekkoon na kon xablal kaw ni lu jiitu nekk téef gi di am maanaam mindeef yi maanaam cosmos bi laataa muy am moom yenente bi sallallahu alayhi nekkoon na nuuran leer kon mu sutee dañ waaye bi mu ñëwee ci kaw suuf fa jaanin aji teet la qabla wax yi lu jiitu wax yu bi di wàcc kulla diini jiit pukk sàmm maanaam dafa witt parce que jaanin day tekki witt waaye jaanin day tekki moytandi ko maanaam dafay witt ba pare maanaam lépp loo xamante ne xeetu sàmm la ci jikko yu rafet waaye tamit dafa witt lépp loo xamante ne xeetu maanaam xeetu jikko ju maanaam daf ju rafet la waaye dafa ko lépp loo xamante ne xeetu mbon la maanaam moo tax yeneen bi saa sam kenn mënu koo jam ci ci démb bi maanaam kenn mënu ko wax ne waaye saa xam nga lan la yow yaa ngi nii barki démb rek wala démb rek dafa doon def naa ak nangam tëj nga dëkk bi yëpp ba pare bëgg ñëw fii bi waa naan dag ñuy waar xam nga bàyyi ngay def ko voilà non loolu moom kenn mënu ko moo tax comme ni ñu ko waxee woon yee maanaam ñi nga xamante ne tam ñooy vrai héritier yi tamit yàlla da leen di defal loolu nga xamante ne kenn du mën taxaw di leen melalee wala di leen askanale yu ñaaw yoo xamante ne maanaam day day day dindi seen seen respectabilité ba tax kenn mënu maanaam wala kenn mënul ñu wax wala ah saa rek saa ko xawul rek wala eh, saa dañuy nekk ñoo xamante ne daa iman maanaam yàlla moo leen di sàmm depuis biñ nekkee xale. yàlla moo leen di sàmmee noonu parce que tout simplement dafa bëgg ñoom ñu mel noonu te ñi nga xamante ne euh, ay vrai héritier mohammédien lañ maanaam même bu fekkente ni ci biti nii maanaam mooy bi ñu nekkee xale nii wala yooyu noonu nit ñi xamuñu ci ñoom loolu parce que ñoom ci seen bopp duñu xam ci ñoom loolu parce que yàlla justement daf leen di sàmm yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom bi mu fi nekkee nekkul woon di wax ay seeru alquran ak yooyu yëpp mais ginnaaw bi mu amee 40 ans nag affaire yëpp dafa feeñ carrément mais ngi tamit noonu lay deme demee maam dañuy juddu ci biir nit ñi maam day nekk xale yi di foog ñoom nekk di ci def di ba di def lu ñëpp di def sauf lu bon loo xam ne dafa bon carrément ñu mën koo ŋàññe mën ne kii moom moom moom il est disqualifié loolu moom duñ ci yegg mais suñu màggee yàlla nag ci lay feeñalee ci ñoom loolu te comme li Hiraql defoon rek. bi mu ñëwee di laajtee eh, yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mooy kan nangam nangam ba gaa yi génn ñoom Abu Sufyan radiyallahu anhu boobu nekk doon jullit naan sii mais saway ibn Abi Kabsha moom ak yeneen mais ci ay mbirum commencé na màgg ah. saway maintenant il est fini ñun yàqu nañ maanaam parce que justement buñ ko teeloon a xam dinañ ko gàllankoor ba du yegg fi mu mais yàlla bu bëggee. jël kenn def def ko ci boppam maanaam def ko dara da koy nëbb maanaam day nëbb maanaam da bi nga xam ne daa dem nag ba ëppi loxo maanaam nga xam te ne léegi gars yi mënatuñ ci dara ci lay fël nañ ñu naan fan la nekkoon voilà fan la nekkoon lu tax ñu ñu koy dooga maanaam parce ñu koy doog a découvrir te loolu même ci am entreprise noonu lay demee même entreprise bu la yàlla bëggee def euh, kii bi euh, directeur bi maanaam da ngay jaar ci ci yu ndaw yi rek gars yi di la ignorer jàpp ne ah mu ngi yéeg rek mais bon mais day jékki-jékki rek saa yi jékki-jékki ñu naan dañuy war directeur rek gaa yi proposé la ñi ci ñi nekkoon sa suuf yëpp wala ci sa kii ci sa ci sa kaw wala yooyu yëpp commencé ji ne non kii buñ xamoon ni fii la jëm kon ba tey faagaagal nañ ko. moo tax ataa dikk na moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam wal kufru fekk kéefér fii jawlin mi ngi ci jéng wa ak tooñ injustice bu dul jeex moo amoon ci kaw suuf nit ñi ku mu neex rey parce que tout simplement da nga kaa ëpp doole koo romb ci mbedd mi mën nga koo jël parce que da nga kaa ëpp boo doole dem def ko dem jaayi ji ko def ko jàmm ko maanaam injustice bu dul jeex waaye nag fa qaala mu wommat moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam allahu akbar mission bu mag baa ngi nii fa qaada mu wombat al kulli ñëpp an diinin jëlee leen ci mooy yàlla li diinin yóbbu leen ci topp yàlla sallallahu alayhi wa ki nga xam ne mooy suñu kaay mooy suñu moyen bi ñuy jaar pour dem ci yàlla nafaa dafa dàq fi diini ci diineen jii muy diiney lislaam diinan euh, Euh, forcé maanaam mooy diina mooy ne par force da ngeen di def lii par force da ngeen di ñëw lii moom da daal moo tax alquran la ikraha fi diin force amul ci diina ji lu tax mais nag condition bi lan la qad tabayyana rushdu minal ghayy mooy ne lu baax ak ak lu bon maanaam ak mbeewte dañoo dañoo fës dañoo leer maanaam moom mooy jullit amul droit bi yëkkati xeex di xeex ak benn peuple yéeféer yi ak lu ñu mën a doon amul droit xeex ak ñoom fii am na possibilité exprimer avis bi mu am ak li nga xam ne mooy idée yi mu jox mais buñ demee nag ba ni ko doo ko fi waxee lii rek lañ fi mën a wax ak yooyu nag bu boobaa mën naa xeex mais maadaama am na droit exprimer langage bi nga xam ne lay wax dëgg gi muy wax am na droit bi ñeneen ñi am nañ droit wax lañuy bëgg tamit li ñuy xalaat léegi nag ngeen def combat bi de ku gagné ku mën sa moroom duma combat direct bi moom mais mais li ñuy bañ rek moom mooy nga ni boo boo ko fi naree def ñu dóor la boo ko naree def ñu def la lii boo ko naree def ñu tëj la ci kaso bi soo ko naree def nangam loolu moom la ñuy bañ loolu moom moo tax réew bu jullit ñi moom yilif amul benn yéefee bu fay tiit dara droit yi ñëpp am lay am waaw yi ñëpp am lay am ba mu def ne rek day joxe impôt comme moom bu joxe asaka voilà moo tax tabayyana biir la leer na nañ ni rusdanaa suñu njub fii kulli diinin ci gépp wàll maanaam mbir mu ne yeneen bi sallallahu alayhi jàngal nañu ko lépp amul sujet boo mën a dugg domaine boo mën a dugg ñu naan lii de yeneen bi wax dëgg yàlla xam naa dafaa fàtte wala bokk jotu ci wax wala xamuñ ci dara amul sujet bu complexe wala bu leer wala bu fi lulul ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci biir espace vingt-trois ans yi jàngal nañu lépp ba mat munoo dugg ci domaine boo xam ne dañ naan lii moom guléet wala nopp daloona wala maanaam day nekk guléet ci ñi xamul mais du nekk mukk guléet ci ñi xam ñoom moom day day nekk lu naturel ci ñoom sax ñu mën cee tontu waaye sauf ñi xamul lool moom moo tax ñi xamul ni maanaam xamuñu diine ñoom jàpp nañ ni xam-xamu diine yëpp tey mu mënoon na koo tënk ci benn saak bu ndaw bu ñuy téye maanaam bii la ak bii ñu dugal rax rax rax daal di yaru yóbbu daal di xam-xamu diine gi loolu loolu mooy ñàkk xam dëgg dëgg parce que domaine bu ne wala sous domaine bu ne xadul ci saal bii di ci bind ci téere ñu si rekk tey waxuma la mais ndox rek ak ay caractéristiques am ak ay kiiwam ak ngëneel yi ci nekk ak caractère yooyu yëpp maanaam li ci jullit ñi bind rek fajul laa nag yeneen domaine yi mais maanaam domaine boo dugg njaay ak jënd commerce ak li ci aju xajul fii ci saal bi liñ ci bind yëpp maanaam waxuma sax yiñ ci bind te te te publié wuñ ko de yiñ bi kese moo dañuy gis ñu bind ay téere ba pare daal ne bii de par exemple neuf cent nangami téere laa dajale mu nekk téere bi maanaam ci laa jëlee samay source wala ñii ne la mille nangami téere laa ci dajale parce que justement ay ay voilà ba pare c'est li ci yéeme bokk na ci li ci yéeme ci borom ko xamu julli ji mooy dañu am mémoire d'éléphant maanaam wala lu ko ëpp sax maanaam da extraordinaire ni ñuy maanaam ni ñuy mokkale ak euh, li ñuy xamandoo mu bëri ba pare mu nekk ci domaine yëpp en même temps maanaam day day vraiment dafa dafa daf c'est maanaam c'est miraculeux ah c'est prodigieux fabuleux maanaam dafa dafa dafa génn sax <laughs> maanaam daa génnum xel waaw ma <laughs> maanaam xel da du ko natt moo daa woote la moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam man lam yu jibbu képp ku ko wuyuwul nag yanaalu dana amee xalkal alxalkal ak ku ko wuyuwul rek alko wa mu'tamirun ki nga xamante ne moom mooy ci wommat ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam yu saabu na ko yoolee maam danañ ko faye bi xayri diini ci lu dul saytu kenn du ko saytu parce que dafa dafa wommatu carrément ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam kooku moom ñu ne euh, am kii baa ngi nii li nga nii li nga bëgg nii salaire baa ngi nangam nangam yëpp di voilà